أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الرب تبارك وتعالى في سورة المدثر إن شاء الله تعالى ñu war a gis kon saar bi nga xam ne moo topp ci suuratul qiyaama di suuratul muddathir balaa boobu ci jotaay bii ñu génn ñaar jotaay bi ko jiitu woon mooy bi ñu tàmbalee suuratul qiyaama seetlu nañ ne am na benn uh, uh, laaya boo xam ne dañ ko sote woon li nga xamante ne moom lay wax ne fa idaa qara'naahu fattabi' qur'aanahu thumma inna alaynaa fu loolu dañu sote woon mooy thumma inna alaynaa bayaanahu mooy fi suñu boroom tabaaraka wa di wax ne fa ida qara'naahu di wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ko naan bul di njëkkante di di di yëngal sa làmmiñ ci alquraan bi nga xam ne moom lañ lay wàcce ci yow fa ida qara'naahu bu ñu ko jàngee fattabi nag ba ba ba dal fattabi na nga topp qur'aanahu njàng ma tumma ginnaaw ga inna alayna ñun ñi nga xamante ne muy borom bi tabaaraka wa mi dara warul moo warloo naa ci ñun bayaanahu leeral la lépp loo xamante ne ay maanaa la ay secret la ay mbóot la yu ne ci alquran ñun ñi nga xam ne ñun borom bi ñu noo ko war lool suñu bopp ngir leeral la ko loolu la ñu sute woon walillahi alhamdu wal minna kon tey ñu ñëw ci saar bi nga xam ne mooy suuratul muddassir saar bii nii di suuratul muddassir almuddassiru mooy ki nga xam ne dafa ràngoo ay sër dafa ràngoo ay mbalaan loolu noonu foofu la jóge woon ndax asaar bi nii ku mel ni sayyidina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram ne woon ndongaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba la woon mook baayam di abdillah ñoom ñaar ñépp ay saxaaba la woon baayam ñu ngi ko faat keroog ci xare Uhud fële génn addina doomam ji mag ji nag noonu ba doom ji mu amoon muy Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma taalibeem bi daf koo laaj comme ni nga xamante ne noonu la nettali bi nekk ci saxiixayni muy saxiixu al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi ak saxiixu al imaam muslim ibn al hajjaaj abul husayn al qushayri an-naysaabuuri rahmatullahi alayhima moom dafa laajte muy abu salama ibn abdirrahman nekkoon doom ci sayyidina abdirrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu bokkoon baayam moom Abu Salama bokkoon na ci fukk ñi nga xamante ne ñi ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di bégal ci aljana ci benn jataay ñuy fukki yi nga xam ne ñoo gën a màgg ci saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa moom abu salama moomu nee na damaa laaj sayyidina abdillah ne ko waa ban saar moo njëkk a wàcc ci alquraan mu ne ma suuratul muddathir sayyidina jaabir ne ma man abu salama si man ah saar bi njëkk a wàcc de mooy suuratul muddathir ma ko ah suuratul muddathir la wala iqra boobu est-ce que du iqra mu ne ma mu nee na ma ne ko ah ndax moom Abu Salama yàgg naa dégg jële ci saxaaba yu bari ndax taalibi ñoom sayyidina mawlana ibn Abbas la woon ak sayyidina Abu Hurayra ak ñoom ñëpp ak as-sayyidatu Aisha bint Siddiq radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñoom ñëpp ay sëriñam lañu woon yow nag yàgg naa dégg ñu naan iqra moo gën a moo njëkk a wàcc mu laaj sayyidina Jaabir Seydina Jaabir radiyallahu anhu ne ko ah suuratul Muddassir mooy li nga xam ne moo njëkk a wàcc loolu nag daal li koy jaaxal nag ni mu ne ko ah baadu iqra dama mel ni iqra de mu ne ko déet man li man duma ma la wax waxu ko sax du noonu Seydina Jaabir radiyallahu anhu ne ko man du ma la wax lu dul loo xam ne yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko nettali man Jaabir ci la nettalee nag ña nga xamante ne nii. moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam sayyidina Jaabir nee na mooma ne kene dafa dem ci gaaru Hiraa mooy fa nga xamante ne nii xuntu moo mëne mu doon nekk makkatal mukarrama doon fa lëlu doon fa nekk doon fa nekk doon fa dem di ay xalwawaat di ay xalwa di fa jaamu boroom bi tabaraka wa taala di fa di di xalaat ci bindum boroom bi tabaraka wa taala mu ne ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ma de man damaa nekk foofu weer ba ma fa nekkee bi nga xamante ne nag ba ma génn bi ma génnee bay dox ci xur wi ma jekki dégg ab baat koo xamante ne nii daf maa daal di may woo wa xool sama sama kanam gisuma kenn ma xool sama gannaaw gisuma kenn ma xool sama ndejoor gisuma kenn ma xool sama càmmoñ gisuma kenn ñu woowaat ma ma xool yëkkati sama bopp ci kaw asamaan nee na ma daal di gis malaaka boobu bu ki nga xamante ni moom laa gisoon mooy que ma gisoon ca biir xuntuma ma gisaat ko muy seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam nee na nag bi ma ko gisee dama tiita tiita tiit ba nim mel dama ko gis ba tiit ba manatuma dox damaa daanu ci saase mooy tànk yi daanaka liñ naan manatu la dox nee na jekki-jekki bi nga xam ne nag loolu tar na lool après suñu boroom def mu daal di jóg bi mu jógee daw dem daal di dem ci sayyidatu Xadiija radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha bint Xuwaylid radiyallahu ta'ala anha di suñu yaay Xadiija bi mu demee mu dem naan ko dassiruni dassiruni zammiluni zammiluni naan ko sàng leen ma sàng leen ma ndax tiitaay gi ko jàppoon daf koo jàppoon mu mu mel ni ku sedd guy ne leen sàng leen ma sàng leen ma am na boo xam ne it mu ne ñu ma ne leen ñu sotti ma ndox ñu daal di may sotti li nga xamante ni mooy ndox nee na nag loolu nag suñu boroom ñëw daal di wàcc ci Seydina Jibril mu ñëw wàcc ci moom saar bi ne ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyaabaka fatahhir kon loolu nag loolu la Seydina Jaabir ibn Abdillah fekk mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ko doon nettali daf koo nettali jamono joo xamante ne nii waxyu bi daf cee taxawoon tuuti ndax waxyu bi muy li nga xam ne moom la ko suñu boroom wàcce dafa ko wàcce ba pare après mu arrêté ba looloo taxoon ñi nga xam ne yéefaru Quraysh ñi doon ko ci ñaawal comme ñi nga xam ne noonu la ñu ko gise woon ba ñu doon gis ci eh, jat ci koor gëla weesu nga ñuy gis la nga xam ne moom la ummu jamil di arwa bint harbin nekkoon ki nga xam ne mooy jabaru abu lahab alayhima min allahi naarun zaati lahab ñoom moom lam doon wax naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba nga xam ne mooy jamono jii muy wax nga xam ne wax yu bi dafa arrêté woon ab ab jamono ñaata jamono na nag boroom xam-xam yi dañ see wuute ñii ne ñetti weer ñii wax yeneen wax yu wuute ci seen biir léegi nag mu ñëw naan mu ñëw di ñaawal yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko haa yow kat dama gis ne kat sa seytaane bi kat daf laa mere temps yi gisoo ko naan moom taa yi yëpp taxawul di jullee ko yooyu daa mel ni saytaaneem bi daf koo mere loolu la doon wax moom ummu jamil alayha laanatullah moom loolu la doon wax loolu nag mooy loolu bi mu nee na Seydina Jaabir nag nee na yonent mi alayhi salaatu wa salaam loolu la ma doon nettali ba ne nag après ci la xew kon mooy sëy ci Seydina Jaabir dafa jàpp ne moom li mu jàppe ci que ni saar bii moo njëkk a wàcc waaye loolu ginu la dëgër comme li nga xamante ne moom la yeneen boroom xam-xam yépp daal di wax ne iqra moo gin moo njëkk a wàcc comme li nga xamante ne nii Seydina Jaabir radiyallahu anhu bi ñuy wax nee na yonent mi alayhi nee na damaa gis malaaka ba ma gisoon ca xuntu ma dañ naan waaw kay mooy ne jëkkoon na koo gis ca xuntu ma mu waxoon ko iqra bis ne ko jàngal bismi rabbikal ladhi xalaq te nga tàmbalee ci turu sa boroom bi nga xam ne moo bind foofu lu kooku mu gisoon da koo gisaat mooy gisoon na ko foofu mu jàngal ko iqra mu dóor koo gisaat fii moo tax mu ne bi ma wàccee gis ko bi ma ma woowee woo ma xool fu nu gisuma ko benn ma xool ci kaw gis ko ma gis mooy malaaka ma ma gisoon koy mooy njëkkoon na koo gis loolu la ñuy tontoo waxu si dinaa Jaabir boobu loolu nag bum la nax comme ni mu génne ne dassiruni dassiruni ak zammiluni zammiluni moo tax ñenn ñi di wax ne suuratul muzzammil daa njëkk a wàcc déedéet suuratul muddassir bii moo njëkk a wàcc comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam al haafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi daal di leeralee ci fathul baari naka noonu al imaam al qurtubi mu ngi koy wax ci fi nga xam ne moom lay saraasaar bi rahmatullahi alayhima kon nag te ba nga xam ne sax ca la ja ca la ko wàcce woon ci kawam iqra ba nga xam ne ci la dem ci sayyidatu Aisha ci ci sayyidatu Khadija radiyallahu anha foofu ba mu fa demee tamit lu mel nii moo ko daloon mu naan zammiluni zammiluni ñu bari nag lool moo foog ñu foog ne kon suuratul muzzammil moo njëkk a wàcc non da doon wax zammiluni zammiluni te boobu iqra moo doon door a wàcc waaye bi Mudassir laata Mudassir di wàcc ba mu gisee Seydina Jibril tiit del dem ci Sayyidatu Xadiija tamit ba mu fa demee doon na wax dassiruni dassiruni zammiluni zammiluni voilà kon mbir mi loolu la mooy kon saar bii moo tegu ci Iqra moom moo tegu ci Iqra muy saar bii di suuratul Muddassir léegi nag ginnaaw bi Muzammil après la wàcc te comme niñ koy gisee ci biir suuratul Muzammil mi nga xam ne ci la koy wax mu taxaw jàng di di di taxaw di julli ndax boobu parce que am na lu jotoon a wàcc ci alxuraan loo xam ne moo taxoon mu leen doon wax nañ taxaw di julli guddi waaw di naafila yoo xam ne dinañ ci mën a tari alxuraan lu bari nga gis sa biir mu naan ko faqra'u ma tayassara min alxuraan jàng leen li ngeen xamante ne nii moo jàppandi ci alxuraan kon insha allahu taala